fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi libaas wa fil baabi at-taasi'i cashar ba'dal mi'a baabu sifati tuulil qamiisi wal kummi wal izaari wa tarafil imaamati wa tahriimi isbaali shay'in min zaalika ala sabiilil xuyalaa wa karaahatihi min gayri xuyalaa kon al imaam al xaafizu nawawi rahimahullah mu ñëw ci téere bii ñu nekk muy téere colko yi kitaabu libaas le livre relatif à l'habillement kitaabu libaas ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre cent dix-huit di garab numéro cent dix-huit ci tool bi walillahil hamdu wal minna newoon hadis bi nga xam ne moo doon sept cent quatre-vingt-neuf mu newoon an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana ahabba thiyabi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-qamis gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis comme niñ ko waxoon chapitre bu bees euh, di chapitre numéro cent dix-neuf téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ba léegi ci téere bi nga xam ne mooy ñetteelu téere ci téere bi ba léegi muy kitaabul libaas téere biy wax ci wàllu col kon mu ne baabu buntu sifati tuulil qamis mu ne bunt bii dama ciy leeral xamis bi ñu gisoon bii weesu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaa Ummu Salama nee na moo yéere bi gën a loon yonent bi alayhi salaatu salaam mooy alxamis muy xamis waa léegi nu muy tol ah waa xamis boobu nu muy tol ah est-ce que man daal ample ample ni mu ample nu mu ma neexee laa koy yaatale muy buuboo di fërëx fërëxee ak ngand fii maas yu toll ni innama ah nga xam ne loxo yi day yaatu mu yaatoo yaatu ba bu ma toogee mel ni ku jël fukki place te fenn nit la waa loolu nu muy toll mu ne nag taxawal <laughs> waaw moom la yeneen ci may saa saam bi noonu bëgg nag daa may critère du ko tëb rek ne waa léegi kon man daal comme que xamis la daal ku nekk di ci demee nu mu la neexe mu ne déedéet baabu sifati tuulil xamis buntu bii nag ki laay leerale yére bi mu gënoon a bëgg moom alayhi salaatu wassalaam mais léegi nan lay guddee wal qummi mooy yére bi ci guddaayam boo jógee ci kaw xam nga xamis waxoon nañ la ko tekkiloon nañ la ni mooy lan ak nga xam ne moom da nga koy sol rek mu wàcc mais mooy côté tuul bi mooy longueur bi bu ma ko solee mu wàcc est ce que day dem bay laal sama sama tànk ya dépasser sama cheville ya sama dejoor ya di laal suuf loolu mooy côté tuul bi nan lay toll waaye wal kummi waaye loolu mooy kon côté longueur bi léegi nag mu des manche yi mooy ci mbagg mi fi muy jóge ci mbagg mi di dem jëm ci tenk yi wala euh, côté tenk yi fan la ci yem wala day ñëw ba dépasser baaraam yi nit ki sol ko nga xam ne bu ko solee kenn du gis loxo yi day wàcc longue marche day wàcc ba kenn du gis loxo yi est-ce noonu la mu ne loolu nag la ñuy lijjanti fii wal kum ni ak li nga xamante ne mooy marche yi wal izaar yi ak izaar xam nga wax na la xamis léegi nag mu la izaar beneen affaire la izaar mooy loo xam ne zaaru sër la dañuy koy takk ci ndigg mu wàcc ba pare loolu kenn du ko ñoom doonuñ koon sol moom kese dañ ciy teg rida mooy liy nekk ci kaw léegi isaar bi moom lu muy toll mooy li may takk sama ndigg mu wàcc fan lay toll ah day dem bay laal suuf wala ci day yem ci sama ndiggu euh, yeel yi walla da koy dépasser wala nu mu walla walla wala wa tarafil imamati ak catu kaala gi ku sol bu ma solee kaala way cat yi nu muy demee ah day gudd bay bay laal sama ndigg li ah traverse sama dikk li lépp mu ne lool dañ koy lijjanti <laughs> catu imaama yi kaala wa tahrimi isbali shay'in min zalika ala sabil al ma filim lii yépp nag xamiis yi guddaay wa manche yi guddaayu manche waaye euh, sër yi ñuy takk ci ndigg wala li ñuy takk ci ndigg loolu nag waxoon nañ ne moo tuba ema ji nag wala leneen loo xam ne da nga koy ceinture takk sa ndigg di mu wàcc yooyu yëpp ak tamit kaala yi fet ya mu ne xaraam gu mu xaraam yii yëpp nag ma fi tudd nag bu dee ne isbaali shay'in mooy nga buubal ci lenn ci yi ma wax bu ci génn gaam rek xaraam na ci ban côté min zalika ala sabilil xuyala bu dee ne ka ko def li tax mu def ko di ko buubal mooy ngi rëy rëylu maxiilaa tax rëy rëylu waaye wa karahatihi waaye sib bu ñu sib nag yooyu di lang di jàll di dépasser fi mu war a yem min xayri xuyalaa bu dee ne kooku moom da koo def waaye nag bon euh, rëy rëylu taxul bu boobaa dañ koo sib waaw deful li gën nag waaye sib nañ li mu def <laughs> boo seetloo ah. boo seetloo bu dee ne bàyyi nga xel gis nga amoon nañ fi xadiis yu ñu gisoon am na xadiis yu ñu fi gisoon mu doon xadiis numéro six cent seize waaw cent seize Ah. way yaa ngi fàttaliku hadith numéro six cent seize dina ko indiwaat fii te waxoon nañ la dina ñëwaat ci bunt bii mu mu ubbi nii dina ko indiwaat indiwoon na fa mooy dañoo taxawoon ci affaire yi nii taxawoon nañ ci bu baax ki hadis bii nii euh, moo ci masala yi muy wax dañ cee taxawoon fu boo bale waaw muy six cent seize moo doon chapitre numéro chapitre bi nga xamante ne nii numéro soixante deux non soixante douze soixante douze baabu tahrimil kibri wal i'jab buntu bi doon wax ci xaraamal bu ñu xaraamal rëy ak yéemu ci sa bopp hadis 616 bi tañ na dina ko indi léegi mooy hadis 792 la koy indi mooy hadis Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne woon wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yanzuru Allahu yawma al man jarra izaarahu batara mu ne woon Seydina Abu Hurayra mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla du xoole jëme xoolu yërmande bésub taxawaay ba ki nga xam ne jëme ci ki nga xam ne day buubal isaaram mooy làmbaayu suufam basaram ngir rëy rëylu xadiis boobu 616 ak 617 mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu ba léegi Seydina Abu Hurayra annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaasatun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyamati wala yuzakkiihim wala yanzuru ilayhim walahum aadabun alim shaykhun zaan wa malikun kaddaab wa aa'ilun mustakbir rawahu muslim hadis boobu it Seydina Abu Hurayra mu noon yonent may saa saa nee na ñett ngi moom yàlla du wax ak ñoom yow mal bésu taxawaay ba te du leen setal ci seen bàkkaar yow te du leen xoole xoolu gi yër yërmande te dina leen ñeel mbugal mu tara tara tar moo xam ne moo leen di mettital fañ ne te ca njëkk mooy sayxun zaan kilifa goo xam ne day njaaloo waaw koo xam ne mag la muy njaaloo wa malikun kaddaab ku mage lool ba pare di njaaloo quoi wa malikun kaddaab ak buur boo xam ne wala jiit boo xam ne narkat la kacc kat international la wa ailun mustakbir ak koo xam ne dafa ñàkk ba pare di rëy rëy gis nga ñaari xadis yooyu ci la ñu traité woon masala yi yépp imaamu Nawawi di wax <laughs> moo tax boo delloo foofu moo doon chapitre numéro euh, kii ci tome yi mooy tome numéro vingt neuf way boobu la woon <laughs> tome numéro vingt-neuf waaw tome numéro vingt-neuf booba ca awalil Medina la woon <laughs> foofa lañu ko defe woon ma sha Allah ca madinatu rasulillahi alayhi afdalu salatu wassalam fa lañ gise woon ñaari hadis yi ak masala yi ci jëm mooy tom numéro vingt-neuf ci archive vingt-neuf numéro vingt-neuf Riyadou Salihine waaw waaw foofale lañ ko defe woon boo fa delloo masala yi yépp gisoon nañ ko ci yaatal moo tax nag euh, euh, jarul ñuy ñëwaat ci biir masala yoo xam ne defoon nañ ko di ko defaat moo tax fii dañuy lim rek ne yii gisoon nañ ko yenn yi nga xam ne waxoon nañ dinañ ci ñëwaat te mooy xadis muy njëkkee ni tuuti dinañ ci ñëwaat tuuti te waxoon nañ ci tamit boobu moom moom nekkul woon ci chapitre bopp moom chapitre ñu ngi ko gisa woon ca chapitre cinquante six euh, baabu fadli al-ju'i wa xushunati al-'ayshi wal-iqtisaari ala al-qalili min al-ma'kuli wal-mashrubi wal-malbus ba mel noonu xadis cinq cent dix-neuf loolu tàmbali woon nañ xadis yi ñu njëkk indi gisoon nañ ko foofu waxoon nañ ci neewoon nañ dinañ ci ñëwaat euh, inshaa allah euh, tey la ko borom bi tabaraka wa taala dogal kon nag walillahi alhamdu wal minna kon bu dee ne dégg nga bu baax li nga xam ne moom lañu ñu wax nii mooy kon masalaay xadiis yii nii yëpp dañ koo gis mooy li imaamu Nawawi di wax waxoon nañ la foofu ci yaatal li imaamul Haafis Ibn xajar waxoon doon wax ne ñi nga xam ne dañ ne non dañ koo sib non bu dee ne nit ki defu ko ngir rëy rëylu dépassé yooyu nga xam ne moom la imaamu Nawawi tudd loolu dañ koo sib waaw ndax yeneen bay sa sam li mu wax dafa leer da ne ki koy def di di ay yéreem bataran rëy rëylu comme que nag waa ji dafa ko ngir rëy rëylu kon loolu dañ koo sib quoi ba imaamul hafiz rahimahullah ne woon am na nag ñu ne ah non non parce que yaay ummu salama radiyallahu anha le fait que mu comprendre bu yonent way saa saam waxee loolu ah mu ne waa yonent saa saam mais jigéen ñi nag mu ne ko kon nañu wàcce shibran waaw nañu wàcce di leen wàcceloo ba li mu may jigéen ñi nga xam ne mooy seen seen yére yi di gudd bay mën a laal suuf mu ne loolu day wane ne kon te ñu xamoon nañ ne defuñ ko woon ngir rëy rëylu le fait kon ñoom ñu wax lool moom da koy comprendre woon ne kon tere gi ñëpp la laal nga rëy rëylu nag daa gën tee feddale ko gën a tee garaaw bu dee da koo wàcce ngir lool waaye tekkiwul ne ku koy wàcce ku dépassé fi yonent bay sa sa wax comme niñ koy gisee maa tax tal kambay ni fa fi naar li suufe ci ndeyjoor yi loolu safara la jëm loolu tekkewul ne comme ca jublu mooy kii rëy rëylu ñoom imaamu Nawawi yépp ñoom ay imaamu Shawkani yu rahmatullahi alayhi ak jumhurul ulama dañu jàpp ne ñoom non loolu mooy kii rëy rëylu waaw loolu da koy wane maa tahtal ka'bayni fa fi naar mooy ki nga xam ne da koo def yu rëy rëylu parce que hadith Sayyidina Ibn Umar bi ñuy gis après tey wax mbiru Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon loolu dafa leer loolu gisoon nañ ko indi woon côté boobu wax côté boobu li ci sey Seydina al-Hafiz Ibn Hajar waxoon waaye après ci hadith 617 bi ñu taxawaatoon ci surtout côté ñoom imaamu Nawawi rahimahullah ak ñi nga xam dañoo jàpp ne non loolu booy kii gi gi kii mooy mais mooy pour kii bi lu koy ak ba imaamu Shawkaani waxoon na waaye lii am la ak xaas quoi ah waaye. yée yée di wax di ko tere di xaraamal lool di wane ne bugal ma ci borom bi yonent saa salaam wax loolu xaas na ko li ko xaas mooy liy wane mooy bataran ak maxiila ki ko def la ak maxiila ngir puukarewu loolu taxawoon nañ ci walillahi du wal minna kon nag léegi kon imam hadis yii nag muy indi fi ay hadis yoo xam ne six cent quatre vingt la koy commencer jeexale ko hadis bi nga xamante ne mooy six cent kon six cent quatre-vingt-dix ba six moom la fi imam di indi euh, yu bari nag mooy kon du ñu taxawaat noonu insha allahu taala léegi al imam al hafiz an-Nawawi taala moon di hadis bi njëkk mooy hadis numéro mu ne an asmaa binti yazid al-ansaariyati radiya allahu taala anha annaha qaalat kaana kummu qamiisi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila ar-rusul rawaahu abu daawuda wa tirmiziyu rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasan qaala al-imaamu al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah mu indi hadis bu njëkk bi mu ne waa an mu ne an Asmaa mu ngi jële ci saxaabiya bu jigéen boo xam ne Asmaa Asmaa la tuddoon muy Asmaa bint Yazid al ansaariya te ko joowoon ci waa al ansaar radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nee na kaana nekkoon na kummu maasu qamiisi qamiisu rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila rusgh ar-rusgh mooy li nekk diggante mooy articulation li nekk entre euh, avant-bras bi ak tenk yi mooy fi ñuy takk montre fi ñuy takk montre fa ñuy takk lam fa ñuy takk law alhamdulillah al imam nawawi leeralu ko waaye ci hadis bi romboon na mu ne rawahu soloon na ko Abu Dawud al imam Abu Dawud wa Tirmidhi imam at-Tirmidhi wa imam at-Tirmidhi mu ko soloy dane hadithun hasan hadis la boo xam ne bu baax la indi woon na ko hadis bi gisoon nañ ko jàlloon na comme niñ la ko waxe sànq chapitre cinquante six baabu fadl al-ju' wa khushunati al-'aysh wal iqtisar 'ala al-qalil wal iqtisar a al-qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus muy hadis numéro cinq cent boobu leeraloon na bi mu ne waan Asmaa bint Yazid radiyallahu anha anna qaalat kam kaana kummu qamiisi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ila rusghi rawaahu Abu Daawud wa Tirmidhi wa qaala hadiisun hasan mu ne woon ar-rusghu bis-saadi war-rusghu bis-siini aydan huwa al-mifsalu bayna al-kaffi was-saa'id waaw mu ne loolu ar-rusghu mooy lan mooy articulation li nekk diggante as-saa'id mooy avant-bras bi wal-kaffi ak li nga xamante ne. mooy eh, eh, eh, poignée wu tenk nit ki mooy fi ñuy takk mooy liñ la waxoon mu ne xamiisu yonent bay sa saam doon koon dépassé waxoon nañ la nag ba ñuy gis hadis boobu que ne Sayyidina Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ma soloo na luy wane ne yonent bay sa salaam sol na yére woo xamante ne daa ñëw ba ci baaraamu loxo yi loolu boroom xam-xam yi ne loolu mooy bu dee ne xamiis la lii al imaam lii Sayyidatu Asmaa wax la radiyallahu anha mooy ci fi ñuy takk moom mooy ci articulation boobu nga xam ne moo nekk diggante tenq diggante tenq yi poignée bi ak avant bras bi loolu noonu ak xasab yi diggante loolu foofu ñuy takk lam foofu lay yem waaye bu dee nag du du du du xamis mën na dem mais mu du dépasser baaraamu loxo yi foofu lay yem voilà ñaar yooyu moo ci am loolu waxoon nañ la ko léegi nag kon lii li imaamu Nawawi lëkkaaleem ak bunt bi rahmatullah alayhi ni mu ko tuddee mooy kon wan nañu xamis bi mu ne woon moom lay yonent bi sallallahu alayhi salaam ci hadith sayyidatu ummu salama moo ne kon ahabba siyaab ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam alxamis wax nañu kon sifatu tuul kon guddaay bi ci wàllu kumm yi mooy manche wal kummi sifatu tuulil xamis wal kumm kon manche yi nekkuloon manche yoo xam ne da doon déborder waaw wala manche yoo xam ne dafa ngande waaw te loolu am na xadiisu Ibn Abbas boo xam ne radiyallahu anhu al imaam Ibn Maaja moo ko solo même bu dee sanadam dafa da'if al imaam ash-Shawkaani rahimahullah moom nee na xadiis boobu même bu dee ne dafa da'if euh, euh, euh, <coughs> mooy ne waaye li mu njëkk a wax parce que foofu Ibn Abbas dane kaana Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yalbasu qamiisan qasiira al-yadayni wa tuul mu ne yonent way saa saam da doon sol xamis boo xamante ne mooy loxo yi da doon gàtt waxu la lo euh, ci euh, courtement de non mooy du gudd bay dépassé fii sayyidatu Asma wax loolu la ci jublu voilà moo tax imaamu Shawkaani mu ne loolu hadis boobu hadisu Asma même bu reena dëgërul hadisu Ibnu Abbaas boobu dafa da'if waaye wàll wu njëkk bi muy yalbasu xamisan qasiral yadayni yonent way saasaam newoon na doon sol yére boo xamante ne nii manches yi day gàtt mooy du gudd loolu xadiisu asmaa bi moo koy jëgëral waaw moo koy dëgëral mooy nan mooy ne da doon yem ci li nga xamante ne mooy tëkku jara yi diggante euh, euh, euh, avant brad ba tëkku jara yi léegi côté boobu kon mu ne hadith sayyidatu asma bii da koy dëgëral mooy ne doonu loon dépasser ar rusxu la doon yem fi ñuy takk lam ca ngay takk lam ca jigéen ña wala euh, euh, euh, montar ca ña koy takk léegi kon mu ne loolu da koy dëgëral côté boobu kanta beneen côté bi nga xam ne dane wa tuuli mu ne loolu yashhadu lahu hadith ibn umar al ati fi isbal al izar wal imama wal qamis di wax fi nga xam ne mooy guddaayu xamiis bi fi muy toll ak li nga xam ne mooy ci buubal izar lambaayu suuf ak kaala ak qamis bi loolu mooy xadis yooyu lépp day wane lan kene yonent may saa salaam moom bu doon sol lu gudd yéreem xamisam manche yi doonu loon dépassé ar rusul bu dee beneen façon yére la bu dul xamiis nag boo ko boolee ko xadisu mawlaana ibnu Abbaas bële euh, euh, bi doon wax ne moom do sol na yére boo xam ne daa ñëw ba ci ba ci ba ci baaraam yi baaraamu loxo yi loolu boroom xam-xam yi ne kon dañuy xam ne bu dee xamis la mooy li ñu waxoon sànq ci rusxu yi lay yem bu dee leneen man naa dépa man naa ñëw ba ci baaraam yi waaye bu mu ko dépassé kon hadis bi mu ngi nii romboon na léegi nag euh, euh, woxoon nañ la dinañ ci ñëwaat dañ ci bëggoon a euh, hadis bii insha allahu taala yokk li nga xam ne moom la al imaamu al xaafidu en tout cas al imaam al al al alim ash-Shawkani ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala al imaam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala waaw li nga xamante ne eh, moom la ci waxoon ah léegi moom mu ne al imaam al-Shawkani ci Naylul Awtar ah min asraari muntaqal axbaar fekk al-Majd ibn Taymiyya rahimahullah al imaam maamu imaam ibn Taymiyya ñu bind muntaqal axbaar dafa indi hadith bi ci kitaabul libaas ba léegi muy cinquième buntu bi cinquième téere bi kitaabul libaas cinquième téere indi hadith sayyidatu Asmaa bii ñu nekk ba pare teg ci hadith Abbaas bi ñu la waxoon sànq. ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalbasu qamisan qasira al yadayni wa tuul rawahu ibnu maaja te imam ash-Shawkaani dañu xadis boobu wérul waaye am na lu koy dëgëral ñaari côté yëpp waaye am na lu koy dëgëral ñaari côté yëpp mu ne wal xadisaani yadullaani al imam ash-Shawkaani rahimahullah mu ne wal xadisaani yadullaani ala anna sunnata fi l akmaami an la yatajaawaza ar-rusul waaw mu ne ñaari xadis yii moom yi muy chara ñun ci suñu benn xadiis bi yi nga xam ni wér na te gisoon nañu taxoon nañ ci taxrij yu moo tax taxawuñ ci nii ndax xadiis buñ gisoon ba pare sauf que dañ ne woon dinañ ci ñëwaat ci fi mu gën a approprié gën faa yaatal mooy bunt bi comme niñ ko diggee woon boo demee dégluwaat xadiis numéro cinq cent dix-neuf insha allahu taala di nga fa di nga fa déggaat wax jooju nga xam ne moom lañ la wax léegi nii te mu nekk ci chapitre biñ la waxoon cinq soixante-cinq insha allahu non cinquante six cinquante six chapitre cinquante six insha allahu taala léegi imaamu Shawkaani kon rahimahullah mu ne ñaari xadiis yi nga xam ne moom lay sara muy bu sayyidatu Asma ak bi ak bu sayyidna ibnu Abbaas bi eh, dañuy tegtale radiyallahu anhuma boobu it waxoon nañ la kan mooy sayyidatu Asma bint Yazid <laughs> ah, al ansaariya eh, taxawoon nañ foofu ci waxam waxoon nañ koy ci nisaa hawla rasul alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna kon mu nawal xadisaani ñaari xadis yi yadullaani dañuy tegtal ala anna sunnata li sunna fil akmaami ci manche yi allah tajaawaza mu bañ a dépasser ar-rusu li nga xam ne mooy poignée yi waaw foofu nga xam ne mafsil articulation entre tenq yi ak avant-bras bi foofu ñuy takk lam ca ñay takk lam wala montar ca ñay takk montar loolu nag mu ne lii mooy sunna kon ci manche yi léegi nag bu la waxee ci manche yi wax nañ la sànq hadis ba Ibnu Abbas doon solo woon radiyallahu anhu wa doon wax ne yonent alayhi salaatu wa salaam sol na boo xam daa ñëw ba ci baaraam yi ak ni ko boroom xam-xam yi di boole. loolu nag buñ ko waxee mooy yow kon bépp yére boo mën a sol boo xam damaa sol ab chemise boo xam ne longue manche la na nga bàyyi xel ci lii sunna mooy bul dépasser boo yemul ci. fi ñuy takk montre bu jàllee ba jàll bu mu dépassé sa baa sa baaraam ya na ca yem waaye bu mu ko dépassé ba ca suuf ba yow déedéet loolu nañ ci bàyyi xel mu ne al imaam ash-Shawkaani mu ne qaala al-Haafiz ibn al-Qayyim mu ne qaala al-Haafiz ibn al-Qayyim al imaam ash-Shawkaani mu ne al imaam al-Haafiz ibn al-Qayyim al-Jawziyya ah, taalibu imaam ibn eh, eh, Taymiyya mais al pas al majd sët bi ah imaam Ibnul Qayyim nee na fil hadyi ci téereem bi hadyu al hadyi hmm? mu ne wa amma al akmaam al waasi'atu at-tiwaal allatii hiya kal axraaji falam yalbashaa huwa sallallahu alayhi wa sallam wala ahadun min ashaabihi al-batta radiyallahu anhu wa hiya muxaalafatu li sunnatihi wa fi jawaaziha nazar fa innaha min jinsil xuyala waaw imam al-Hafiz Ibn al-Qayyim ah mu ne rahimahullah nee na imam Shawkaani mooy toxal mu ne am na imam Ibn al-Qayyim nee na kanta mache yi nga xam ne dañoo yaatu ba pare gudd génn gàpp allati nga xam ne boo ko solee mbir yi day gudd gudd gudd ba pare yaatu loolu moom falam yal basaa ah, yonent bay saa saa masu koo sol mukk waxuma la moom waaye kenn ci saxaabaam yi masu koo sol waaw kenn ci saxaabaam yi kenn ci saxaabaam yi radiyallahu anhum masu koo sol kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum masu koo sol kenn waaw te dafa nekk loo xam ne wute la ak sunna wute la ak sunna yonent bay saa saa ak ku ko mën a sol la te nag mu ne wa fii jawaaziha nazar ci possibilité nit ki ak ku man du sol yëre yu mel noonu loolu am na lees ciy seet ndax fa innaha façon col yooyu moom min jinsil xuyala ci daa dugg ci liy niroog li nga xam ne daal ci euh, façon li nga xam ne mooy ay rëy rëylu képp la waaw mu ne intaha jeex na léegi nag imaamu Shawkaani di continuer mu ne waqad saara ashharu nnaasi bi muxaalafati haadihi sunna fi zamaanina haada al-ulamaa imaam Ash-Shawkaani rahimahullah moom nag bon da ngay xam ne en fait imaam Ash-Shawkaani rahimahullah waxoon nañ la ay mbiram temps yee te <laughs> <laughs> borom xam-xam bu mag la nag waaye moom <coughs> mooy indépendance façon indépendance googu da koo am <laughs> bi nga xam ne euh, euh, xeetu imam euh, kii bi <coughs> imam Ibn Hazm da ko <laughs> mooy façon boobu da koo am moom waaw mooy façon indépendance googu nga xamante ne nii moom euh, bon moom daal bu gisee ne affaire yi daal moom bon mooy comme boroom xam-xam yëpp amee ah, sauf que ñoom dañoo am benn indépendance boo xam ne euh, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah <laughs> al imam Ibn Hazm du sax du <laughs> mooy mbokkam <laughs> mbokkam la ci côté boobu <laughs> mooy eh, moom moom eh, léeg-léeg moom laay ah waaw moom masha allah léegi mu ne léegi nag mu continuer mu ne xaaral mu ne nag ginnaaw bi mu waxee waxu al imaam ibnul qayyim bi rahimahullah mu ne ah waqad saara mujj na nag ashharu nnaasi bi muxaalafati hadhihi sunna ñi gën a siiw ci nit ñi i ji wuuteeg sunna bii nga xam ne moom la imaam Ibnul Qayyim doon rep doon rappelé te moom la xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi wax ñi gën siiw ci ñu wuuteeg sunna bi kaay ma wax leen ñam la hadi sunna fii zamanina ci en tout man ci sama jamono jii nga xam ne man moom laay dund man imam ibnul qayyim man non imam mooy al ulama <laughs> mooy boroom xam-xam yi non mooy ñëpp ci ñoom mais pas ñëpp alhamdu wal minnatu loolu mu ne ñoom ngay gis sunna bi yonent way saa saam doon def te imam ibnul ne kenn ci sahaaba ma solo solo noonu mooy solo loo xamante ne nii ngan dimanche ba pare gudd lool nga ni yoo xamante ne mu ne ñi ci gina wuuteeg sunna bi ci suñu jamono jii mooy al ulama boroom xam-xam yi en tout cas ñi feeñ ci ñoom ñu bari ci ñoom mu ne moo tax fatara ahadahum yow nit ki bu la yàlla mayee nga gis kenn ci ñoom di nga gis kenn ci ñoom waqad ja'ala li qamisihi kummayni yasluhu kullu wahidin minhuma an yakuna jubba aw qamisan li saghirin min awladihi aw yatim wa laysa dhalika shay'un min al-fa'idati ad-dunyawiyya illa al-'abath wa tathqil al-mu'na 'ala an-nafs wa man' al-intifa' bil-yad fi kathirin min al-manafi' wa ta'ridihi wa ta'ridihi li sur'ati at-tamazzuq wa tashwih al-hay'a voilà al-imam ash-Shawkani mu ne yow bu la yàlla mayee ba nga gis kenn ci ñoom di nga gis kenn ci ñoom waqad ja'ala li qamisihi kummay qamis bu solu qamis ba pare defal ko ñaari maas waaw waaye dañuy yaatu maas yi dañuy yaatoo yaatu ba yasluhu kullu wahidin minhuma maas benn bu nekk ci maas yi maas <laughs> yére mi mën naa nekk jubba aw xamisan li samir mën nañ ko defal benn ko benn yére <laughs> wala benn xamis mën nga ko ñawal ngir benn xale wala benn jirib mooy moom maas bi da ngay gis sëriñ bi sol yére boo xam ne maas bi kese moom moom man nga cee xale bu am ay deux ans wala non wala deux ans fan cinq ans wala trois ans wala yooyu wala quatre ans man nga ko cee ñawal yére boo xam ne ab kamis bu baax rien que ci loxooy benn euh, maasub sëriñ kese <laughs> mu ne kenn ku tuuti ci doomam yi xale ci ci xale ci doomam yi moom yéreem boobu mu sol benn maas bi kese manoon na ko cee ñawal yére waaw jubba xam nga jubba moom dañ koy teg ci kaw yu ñu sol waaw dañ ko ciy teg ci kaw mu ne lu mel noonu nga xam ne day gudd wàcc ba ci suuf loolu nit ki man nga koo ñawal benn xale boo xam ne ci doomam yi moom boroom xam-xam boobu wala wala benn jirim ci jirimu jullit ñi waaw yére bi mu sol rek maas bi kese benn maas bi kese mënoon na cee ñawal ba moom mënoon na ci defal maas bu tame mu jël ca la des ñawal ci complet wala noo ab yére bokk pour kenn ab jàllaaba wala yu mel noonu ngir ab xale waaw mu ne nag walay sa kenn ci doomam yi li saghir min awlaad yow yatim mu ne walay sa fii daalika shay'un min al faayida mu ne lii nag mooy loolu yére yu ngand yooyu yu buubu yu bari yooyu yu rëy yooyu amul benn njariñ ad-dunya yoo xam ne ko jug àddina illa abas xanaa po moo dalam pola daal wa tasqilil mu'mina ak tamit mooy diisal nit ka la muy la muy nekke rek waaw day gën a diisal bu soxlaa dara day gën a diisal ala nafsi ci bakkanam ci boppam wa man al intifaa bil ak tamit du mën a da koy tere mu mën a jariñoo dëgg dëgg loxoom bi waaw. xam nga moom lañ la doon wax keroog ne la yonent way saa saa boo gisee hadith seen al Mughira bi radiyallahu anhu mu nekk ci tukki sol yére boo xam ne manches yi dañoo dañu yëqal may nga xam ne manches yi dañoo xat. ba mu demee ba koy génne manu koo génne mu jaarale ko ci suuf ñu ne la loolu parce que boo tukki sol yére boo xam ne manches yi dañoo gën a xat moo gën ci ki nga xam ne moo gën a woyof parce que dañu seet maslahaay tukki bi ak li nga soxla aajo woo sa loxo ak fa ak garab yi la mën a lonkook lu a lonko ci yow bu dee a xat gën a jege sa bi loolu moo gën ci ki nga xamante ne daa sol lu gën a yaatu manche yu gën a yaatu yaa ngi fàttale ko lool yaa vay kon nag mu ngi noonu léegi mu ne nag lii nag moom am poté am pokees la ak diisal ah, ah, laaj ab lëgëy mettital sa bopp ba pare xañ ngay jariñoo ci sa loxo ci yu bari yoo xam ne minal manaafi yoo xam ne man nga cee jariñoo sa loxo ba waaye tamit beneen affaire boo xam ne problème boo xamante ne nii manches yu gudd yi yére yu gudd yi nga xam ne sëriñ si <laughs> ñoo ñoo ñoom sama jamono jii man imaamu Shawkaani ah <laughs> est-ce ñu nag moom soree nañu alors ah, mille huit cent trente-quatre la la <laughs> génn àddina ah ci atum grégoire mille deux cent cinquante mooy mille huit cent trente-quatre comme ni ñu la ko waxe woon ci la génn àddina moom al imaam ash-Shawkaani ah way seetal <laughs> seetal gaa yi ni nga xam ne noonu la ñu a waaw seetal rek ni nga xam ne noonu la ñaa solo ñi nga xam ne waxuma mooy ñi nga xam ne ñooy kër sëriñ seeg ñu mel noonu xoolal ni ñuy solo waaw léeg-léeg bu la yàlla taxee wax léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy sol yére boo xam ne ñoom bi ñu toog te waxoon nañ ko ba ñu doon gis xadiis bële que ne gudd na gudd ngand na gën naay boo xamante ne nii ñoom buñ toogee dinañ jël ñetti place alors ko waa ji ku tuuti la mais yére bi mu dugg dafa rëy rëy rëy bu koy sol def nii muy dox di def nii di jàpp mel ni ah wal iyaazu billah waaw wal iyaazu billah loolu lu doya waar la waaw loolu lu doya doy waar kon loolu lu jara bàyyi xel la voilà yére yoo xam ne mooy euh, doy na waar non kooku moom waxuma ay gone rek imam Shawkaani yi <laughs> nee na yi waaw c'est vrai bu dee ne ñooñu moom seen maas yi ñoo yaatoo noon ngand ba nga man cee ñawal ak gone ab jàllaa ba moom <laughs> kon de yére ba xaw ma nu ah ñun moom li ñu gis ci ñenn ñi ci sama <laughs> xam ne mooy liñ la wax bu toogee moom mën naa jël ñetti place kenn du mën a toog lu dul ñu sori parce que kenn du ñëw di toog ci kaw yére bi loolu lépp manoon na cee ñawal waxuma la gone waaye <laughs> taawam sax manoon na ko cee ñawal bu dee mukallaf la ak yére boo xamante ne day jox <laughs> kon al imaam al Ashawkaani ba pare nekk loo xamante ni amul benn kon njariñ boo boo xam ne ci wàllu loxo yi dala koy xañ ba pare day gaaral wa ta'ridihi li sur'ati tamazzuq waaw ba pare da koy gaawa exposé yére bi ci gaaw xotteeku parce que yére bu toll noonu mooy yére nga lonku fenn wala am lu la lonku ngay dox lonku ci benn porte këcc mu mu mu daal ne teet daal di xotteeku ba pare di di di soppi melaw yére ba gaaw koo yàq léegi waaw mu ne loolu côté euh, njariñu àddina kon am ko wala diini ya waaye ci wàllu diine yi amul benn njariñ illaa muxaalafatu sunnati wa wal isbaali wal xuyalaa waaw amul benn njariñ bu ci wàllu diine lu daal lii mooy wuteeg daal sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam waaw wal isbaali ak tamit di buubal wal xuyala ak nekk koo xamante ne daal lii daa affaire puukareloo quoi voilà parce que wute nag euh, euh, dund euh, sunnaa yonent bi alayhi salaam ba ñuy gis lii nag waxoon nañ la imam ibn al qaadi ibn al arabi waxoon radiyallahu anhu ba ñuy gis hadiisu six cent yooyu que ne xam nga nag Imaamu Nawawi rahmatullah alayhi dañ ne non affaire bi lenn la waaye même Imaam Shawkaani nii lii muy kaas mooy côté yére yi mais bu dee côté isbal bi mooy ñi nga xam ne day day day dépasser tuuti ci euh, mais dépasser wul euh, mooy euh, hadith yi naan ku dépasser yenn yi loolu yonent sa alayhi salaam di ci tëkkoo ay nit ak yooyu mu ne loolu am la xaas bi mooy ki nga xam ne da koy def ngir rëy rëylu waaw loolu loolu ak lii muy wax wute naa lii ci laaj ci benn côté bii côté yàq gi lay wax mooy côté yére yu toll nii moom nan ngay amee yére boo xam ne marché nii la ngandi quoi amul njëriñ ci wàllu diine àddina lu dul wuteeg sunna waaw waaw léegi moom xam nga imaam al al al ibn al arabi al maliki dana woon nag gis nga affaire bi lu xooyalaa kese la tax yonent sa salaam tere ko comme mooy ñoom côté bi ñu waxoon boroom xam-xam yooyu waaye nit ki naan noo man defuma ko xuyalaa mu ne lool ci boppam mooy dëgg-dëgg wan ne yow lu réeréer doo tax nan ngay gisee ne xam ne yeneen tubaab lay saa saam lii da koo tere nga koy def tanaan man defuma ko ngir réeréelu <laughs> loolu taxawoon nañ ci kon al imaam al xaafis al imaam ash-Shawkaani <laughs> rahimahullah lii la yokk ci mbir eh, loolu tamit moo nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la eh, te booba gisoon nañ al imaam ibn Raslan rahimahullah la waxoon. ne loolu day wane ne tamit yonent bay saa saam fii yére xamiisam yi doon toll que ne soxnaam yi tamit lool la alhamdulilah sinon bu du woon loolu foofu la doon toll seen yére yi kononte kon doon nañu ko toxal comme ni ñu toxalee ci wàllu euh, isaar yi nga xam ne day wàcc ba ci suuf di laal suuf ci pour jigéen yi bu yaay ummu salama ak yooyu te lii comme ko toxaluñ ñu ko kon loolu mooy li nga xam ne loolu day wane ne kon ñoom itam loolu la quoi wallahu taala alam kon hadis bii lii lañ ci bëggoon a yokk en tout cas la la nga xam ne nag moo ci kii woon daal di woon nañ koy gis ci jataay ba nga xam ne moo doon cinq cent dix-neuf walillahi alhamdu wal minna kon nag insha allahu taala dañuy yem nii ba jataay bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di jël hadis bi nga xam ne moom eh, eh, eh, moo ci tegu waaw bi nga xam ne moom moo ci tegu mooy hadisu Seydina ibnu Umar radiyallahu taala anhu wa arda nga xam daa bokk ci façon yi nga xam ne moo taxoon ñoom imaamu Nawawi ne loolu moom day wane ne lii waay waay waay waay waay waay lii ku ko def gi réeréelu lañ tere waay ah sol sa yére muy mu am lu ciy wàcc loolu bu dee kii réeréelu looloo tax ñuy wax loolu hadis yooyu la al imam an-Nawawi rahimahullah comme que loolooy position am te noonu la tudde bunt bi boo gisee waaw moo tax mu ne ki nga xamante ne nii fa affaire yi toll ak tamit wane ne lii lépp ku ko def min zalika eh, wa tahrimi isbali shay'in min zalika yoor ëppal mu ëpp benn ci yi yoor ko ala sabilil xoyala ci yoonu rëy rëylu waaw léegi nag mu ne wa karahatihi min ghayril xoyala budul nag rëy rëylu loolu dañ koo sit kon nag affaire boobu léegi lool moo tax moom léegi nag day indi nag hadith yoo xamante ne nii day wane ne eh, eh, yooyu ngir sib bi la